almaratul xasamiya nga xamante ne <laughs> dafa ñëwoon di di laaj yonent ma lay keroog ci aj ji doon ko laaj am masala léegi alfadl ibn abbas mi yonent ma lay saat mu gis ndaw si si alfadl ibn abbas mii di ko xool rek ndax ndaw si dafa ne ku taaru bi mu koy xool noonu yonent ma lay gis ko dal di wërbati boppam am na ci benn riwaaye baay ji al abbaas ibn abdul muttalib ne ko waaw ne yonent ma lay saar saar waaw lan moo xew ba ngay ba nga weñ sa sa sa sa mbokk doomu bokk <laughs> ko damaa gis <laughs> laa lan moo tax ba ngay lem sa sa bokk doomu mbokk bi mooy man <laughs> al fadlu ibn abbaas mii moom sama doom ji alfadl yow yonent ma lay saar saar waa lu tax ba ngay ba ngay tourner boppam bi nii yonent ma lay saar salaam ne ne ko damaa gis shabba mooy ab jeune ra'aytu shabban wa shabbatan falam aman alayhima shaytaan awil fitna yonent ma saar saam ne seynal abbaas boo gisee ma def lii damaa gis ab jeune ab jeune bu góor ak jeune bu jigéen mooy comme que mu ngi doon xool ndaw si léegi mu ne nag bi ma gisee lool aw ma ci aw ma kóolute ma ragal fitna daldi seytaane ma ragal seytaane daldi jaare foofu ndax la gis bariit la mooy bu doon postier la ab kii la mooy ki yóbbu lettre bi pour wax mbir yi mooy li nga xam ne moo lay jokkale ci li nga xamante ne ak gis loolu moo tax alxuraan naan yéen ñi gëm wa qul lil mu'minina yaghuddu min absaarihim wa yahfazu furujahum waxal ji góor ñi te wax na ko jigéen ñi tamit wa qul lil mu'minati yaghdudna min absaarihinna wa yahfazna furujahunna ainsi de suite waxal góor ñi ñi gëm yàlla ñu góor ñi ñuy sadd seenu gis waaw doo jël say bët rek daaj ko ku romb nga yow ku la romb rek nga naan ngay apprécier ko wax déedéet di commentaire loolu la ne déedéet ku jigéen bu la romb ndaw su la romb rek nga naan ah bii de moom baax na moom mooy yëfi waxi kàccoor yooyu ya alxuraan nag loolu lay tere gé naka noonu tamit te tamit ndax lool dalay yombalal moo tax wa yaxfazu gis nga nag koo xamante ne ak ay bëtam moom mooy mooy maîtriser wu leen ci loolu mooy c'est rare mu mën a mu mën a mu mën a préserver pëyam ndax du yomb du yomb parce que loolu moo lay yóbbu mooy ngay xool loo xamante ne du dara dul bàkkaar lay gën a yokk loo xam ne manoo ci dara waaw te gisoon nañ la waaja waxoon <laughs> la Shawqi waxoon nazratun fabtisamatun fa sala fa kala fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun fa liqaa'u rahmatullah alayhi nazratun mooy bunti caay-caay yi yépp ci gis la jóge yi jëm ci wàllu sëy yépp ci loolu la commencé ab gis nazratun day gis waa ji day gis ndaw si apprécier moom it mu muuñ mais bu ndaw si muuñee mooy ubbil naa la sama kii ay waxal waaw waa ji tam e waay booy mooy waxi booy gaaya rek yow booy neen def waay yow moom mooy yooyu mu ne nadratun fabtisaamatu mu wuñee ah mooy ubbil ma ko fa salaamun waxoon naa la fa moom mooy jamono yooyu fa salaamun yi moom xam nga ne salaamun moom gaa yi newuñu ci wala boog ci ay ci seeni façon waaye mooy gaa yi assalaamu alaykum la loolu kay taxul ñuy wax ah mukk yeewu eh, man mun na ko yeemaan eh, mooy yooyu la ñuy wax ah. gaa yi kenn waxatu fi salaamun yooyu fi tardé yooyu gaa yi dañ naan kii vrai ngaaka la ak benqeel la ak daqaar la fan la génnee ana ci ban garab la jóge waaw mooy lool salaam amu fi yees maan ay yees wala yooyu bul wax daraat yooyu la wax waaye waaye gel waaye yooyu mooy yooyu rek ñuy wax loolu gaa yi wax booy yi wax kon fa salaamun jooju wax naa la loolu moom weesu na moom gaa yi kenn salaamatu walla wala seen salaam yu salaam yooyu l'islam reconnaître yooyu quoi waaw léegi nag fa kalaamun mu undi waxtaan nag ubbi wax muy ubbi waxtaan <laughs> waaw ci biir wax gi waaye mais mooy wala bu joxe numéro bi waaw je peux jéem a rouler mooy jigéen ñu tardé ñi foog na nag ñoo nekk au diapason waaye vous pouvez prendre comme un numéro yëfi caaxaan yooyu mooy lan koy dóor a gis rek jox ko sa numéro léegi mooy fa maw'idun fa salaamun fa magalaamun fa maw'idun joxe léegi nag fa liqa'u ñu daje nag di def seeni mbon mbon waaw léegi nag mooy ak gis ci la lépp yi tàmbalee xool boobu nit ki nit ki nit ki nit kii nit ki xeeb te yeneen ci wàllu saabsaab waxoon na kutiba alam na na aadama hadduhu min az-zina la doomu aadama bu nekk bindal nañ ko paaram ci ci li nga xam ne mooy mooy njaaloo lool manu la jaas waaw loolu mooy en général mooy en général ci nit ñi nga xam ne ñi ëpp ci nit ñi loolu lañ mel waaw mu ne. loxo yi dañuy loxo yi dañuy njaaloo seen njaaloo mooy ak laal tànk yi dañuy njaaloo bët bi day njaaloo seen njaaloo ay al aynaani tazniyan wa zinahuma mooy xool léegi nag mu wax yooyu yépp ba ne nag wal farju nag yusaddiqu dhalika aw yukadhibu léegi nag ki nga xam ne mooy pëy bi nag mooy ñëw dëggal loolu lépp wala mu bañ koo def mooy façon la ci façon njaaloo yi moo tax ya te tamit bintu buntu fitna lay indi boo gisee léegi nga gis jeunesse bi daal di loolu loolu daal di tumuranke ci ñoom daal di tumuranke ci ñoom mooy c'est normal parce que xoolal télé yi liñ fiy wane daanaka du ñu wane ko xaw sol waxuma la waaye lu jot moom bul wax lu waxuma la lu jot koo xam ne dënn yéeg lépp nekkul ci biti waaw te exprès lañ koy def ngir attirer nit ñi ndax xam nañ ne yambar yépp tous les yambar waaw ay yambar lañu même bu dee waa ji nee na ab kilifa diine la ab yambar la si looloo koy attirer ci journal bi waaw te gars yi loolu lañ xam moo tax seen marchandise yi ñuy jaay da ngay gis ay publicité xoolal panneau publicitaire yi boo rombee nan lañuy publicité ab lal jëlu si ndaw bu solul dara presque bàyyi ko mu tëdd ci kaw ngir lan ngir wane gars yi ngir mu attirer leen. salon jaaykatu oto yeeg salon d'automo de l'automobile yooyu yépp noonu la waaw yooyu yépp ngir lan parce que comme que loolu nga xam ne dafa mujj nekk ci loo xam ne daanaka ci décor bi la bokk pour ñenn ñi daanaka moom <laughs> yow yow boo fi nee sax naan lii nii baaxul li ci gars yi dañuy jàpp ne yow c'est que yow dundoog nit ñi fii mu ne dangaa déconnecté kenn yow xamoo li xew ana ban problème am ci lii loolu lépp léegi nag mu indi problème yi ñoo xam waaw lépp jóge ci la nga xam ne mooy nadratun ak gis moo tax yeneen ma lay saa saa ba mu gisee loolu mu ne ra'aytu shabban wa shabba falam aman alayhim fitna damaa gis ab jeune tew jeune day nekk ci diggu dooleem ak ndaw soo xam ne tamit jeune la man nag awma kóolute ci ñoom ash-shaytaan ci beneen bi ma ragal ci ñoom saytaane wóolu ndax saytaane loolu porox ndoll la bu muy jaare ci nit ki ndax saytaane ni muy dugg ci nit dafa bari ni muy def ba am la di àbb sa ngëm yàlla di ko rocci par ndànk-ndànk dafa bari te bokk na nag ci façon yi mu koy defee di gina a garaaw mooy ci bët ndax day fexe yow li yàlla xaraamal mu fexe di la ko woyofalal te xam nga képp koo xam ne commencé nga fii mu ne li xaraam muy commencé di woyof ci sa xol mooy commencé ngaa yàqu yow waaw nga commencé ba yi yëpp nan ngay mën a wax yàlla xaraamal man après day mujj mul mbir yi dama ko miin waaw loolu mooy problème bi moo tax mu ne ra'aytu shaban wa shaba falam aman alayhim ash damaa gisub jeune bu góor ak jigéen boo xam ne wóolu ma nag ci ñoom seytaane looloo tax yow al abbas sama baay tëx ma daal di xëcc tourner boppam bi <laughs> waaw voilà kon moom eh, keroog lool xajjatul wadaa fa la xew woon moom alfadlu ibn abbas ñu gis que ne yonent ma sa sam lool la mooy bu doon ñun fa la ñuy toog di xool après bañ dem mooy mbir mi léegi nga koy faj surtout yaa kilifa gi mooy simple la ngay def rek tourner bopp bi ne walla nga ne ko xooleel ne waaw mais doo bàyyi mu kii ba mu jeex ba ñu dem nga naan ko yow tey gis naa li nga doon xoole kooku fekk affaire bi bay wëy bay na kii mbuus weesu na mbuus bay wëy na mbuus déedéet dafa am yoo xam ne ci tàng-tàng bi nga koy régler bu dee ne yow am nga moyens yi ca selon moyens yi lañ la waxoon te moom alayhi salaatu wa salaam mooy kilifa ñépp voilà